a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa muhammadin al-amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulu al-imaam al-haafiz Muhyiddin Abu Zakariyaa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 axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bimankibayya faqaala kun fi dunya ka'annaka gharib aw aabiru sabil wa kaana ibnu umar radiyallahu anhumaa yaquul idaa amsayta falaa tantadir as-sabaah wa idaa asbaxta falaa tantadiri almasaa wa xud min sixatika limaradik wa min xayaatika limawtik rawaahu albuxaari rahimahu allahu taala qaaluu fi sharxi haada alxadiisi maanaahu laa tarkan ila dunya wala tattaxidhaa watanaa wala tuhaddis nafsaka bi tuulil baqaa'i fiihaa wala bil i'tinaa'i bihaa wala tata'allaq minhaa bimaa laa yata'allaqu bihil ghariibu fii ghayri watanihi wala tashtagil fiihaa bimaa laa yashtaghilu bihil ghariibu alladhii yuriidu adh-dhahaaba ilaa ahlihi wa billaahi at-tawfiiq kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee ci bunt bi ñu nekk wala chapitre bi wala toolu ñu ñu sell ñu garab gi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ñu ngi gisoon ci jotaay bii ñu génn xadis bi ñu mujjëwoon a gis moo doon xadis quatre cent soixante-dix ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk mu jëla woon ko Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kaafir kon gisoon nañ loolu tey ñu war a gis xadis bii ci tegu muy xadis numéro quatre cent soixante onze ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn muy mu ne wa an ibnu umara mu ne mu ngi koy jëlee ci saydina wa mawlana ibnu umara radiyallahu anhuma annahu qaal mu ne nee na muy doomu saydina umar doomu Omar wax nañ la buñ ko jooyalee mooy Abdallah waaw ibnu Umar ibn al-Khattab anhuma mu ne annahu qaala nee axada dafa jàpp rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi manki bayya ci li nga xam ne mooy sama ñaari mbagg am na nag bi manki bii ñaari riwaay yi am na waaw na bi manki bayya ak bi boo xam ne dane sama mbagg la jàpp benn bi comme bii mu indi ci Riyad bi ta am na comme ni ko al imaam al hafiz ibn Hajar al Asqalani rahimahullahu ta'ala eh, bim ko eh, kii mu ne wa eh, wa dabata wa dubita wa dubita fi ba'd al usul bi tasniya parce que imaam al Bukhari bi mu ko indee moom bi man ki bii ah bi man ki bii ci kitaabu moom noonu la ko solowee mu ne waaye nag lii am na mooy riwaay biñ ci yor ci imaamul Buxaari rahimahullah imaamul Haafiz mu ne waaye takkee nañu ko ci yenn euh, yi nga xam ne ci lañ toxale saxiix bi que bi tasniya mooy bi man ki bayya voilà mu ngi noon kon mu ne axada dafa jàpp rasuulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam bi man ki bayya ci sama ñaari mbagg fa qaala mu ne ma kun fi dunya mu ne ma yow di wax ak moom di ko conseiller di ko laay biir di ko jox ay njàngat yu am solo kun ne ko nekkal fi duniyaa ci àddina ji doye di te jege de ka annaka gharib comme si jàppeel sa bopp comme ab tumuranke nga ab étranger nga aw aabiru sabil wala kuy jéggi aw yoon waaw mu ne lii la koy nent way saa saabo mu ne wa kaana ibnu umara radiyallahu anhuma te sayyidna ibnu umar nag radiyallahu anhuma nekkoon na yaqulu doon wax naan ida amsayta boo goontee bu la fi ngoon fekkee fala tantadir sabah bul xaar suba wa ida asbahta waaye bu la boo xëyee bu la suba fekkee fala tantaziril masa bul xaar ngoon waxus da jàppal min xatika mooy profiter ci sax bu ngay am li nga xamante ne moment yi ngay ame santé ah yi la borom bi di may wërgu yaram profiter ci def lu baax li maradika balaa sa feebar yi di ñëw waaw waaw nga xam ne bu feebar ñëwee fekk yow nekkoon nga ci lu baax waaw wa min hayaatika sa dund gi profitoo ci de jaamu ci sa borom te sori lim lay tere li mawtika balaa sa deewa dikk waaw allahu akbar mu ne rawaahu soloona hadis bi al Bukhari imaam al Bukhari hadis bi nag war na ñëwaat hadis numéro cinq cent soixante-quatorze mooy cent cent treize euh, rek <laughs> bu ñu amaatee téeméeri xadiis ak ñett rek dina ñëwaat insha allahu taala léegi al mu ne qaalu wax nañu imaamu Nawawi rahimahullah fii sharhi hada xadiis boroom xam-xam yi wax nañ ne xadiis bii de ci di ko saraa di ko leeral ñi koy leeral nee nañ maanaahu li muy tekki mooy lii laa tarkan ila dunya bul jéng jëm ci àddina waaw bu ci incliné wu mukk jël sa yëpp wékku ko ci àddina bu doy di giita gaaw a jeex wala tattaxidha watana te bu ko jàppee saxuwaay dëkkuwaay buy sax de déedéet loolu bu ko jàpp de bul jàpp mukk ne demeure la éternelle déedéet sa dëkkuwaay bu ko jàppee ndax matu ko wala tuhaddith nafsaka te bul waxtaan ak sa bopp di di gëmloo sa bopp di génère ay mbir ak tamit di yaakaar ngir sa bopp bi tuulil baqa'i fiha kene tout le temps rek nga jàpp ne yow fii mu ne ñi mujjee paase ci sa génération ngay bokk mu ne déedéet bul mel noonu de daa waaw <laughs> sama frère yëpp xam naa maa ciy mujjee faatu insha allah ma <laughs> teg <laughs> walla waaw oh, kay xam naa man la fi yàlla lay dégg maa mujjee kan moo la ko wax mu ne loolu bu ko def bul nekk di wax sa bopp di tuulil baqaa yi di xaw a dunloo sa bopp di yaakaar daan ay ay ay naan da jàpp ne yow da nga fi yàgg quoi guddug des wi fii haa ci àddina ji waaye non seulement wala bil intina ibia bul waxtaan ak sa bopp di am yitte ci àddina loolu bu ko def waaw déedéet bu ko def wala tata'allaq minha te bu ci lonku ci àddina bi ma la yata'allaqu bihi ci loo xam ne du ci lonku di ci attaché wu alxaribu ki nga xamante ne ab doxandim la ab étranger la fii ghayri watani foo xam ne du dëkkam lépp loo xamante ne ne étranger bi nga xam daa ñëw réew moo xam ne leer na ko ne manu fexe ba am nationalité te manu fee dëkk carte résidence sax dañ ne dañ ne non carte résidence ci boppam dañ koo éliminer imaginer réew moo xam nañ ne carte résidence manu la ne waaw carte résidence mooy bi nga xam dañ lay may ñu naan la résidence de dix ans ay yooyu wala nga nekk fi yow doo dëkkoo ci bokkoo ci waa dëkk bi ah ñi yor euh, doomu réew mi waaye yow naturalisé la def la nga bokk ci ñoom manu la nekk te tamit nga am ci yooyu naan doy bi c'est un manu la nekk li nga man mooy étranger nga bu fiy nekk sa durée nag ay cinq ans ay trois ans mais après moom nu mu man di deme manoo fi def vingt ans dañ la fiy génne après mu ne gis nga kooku mu leer ko ne moom de toute façon lu mu yàgg yàgg ci dëkk bi manu fee yàgg yenn yàgg yi te dañ ko fi génne ji mu ne gis nga ko xam nga kooku du fi am yenn attachement yi walla nekk fi di di am yenn projet yi ci biir dëkk bi du ko am parce que xam na ne fii de toute façon bu ma ko amee it même bu dee sotti naam sottiwul gars yi dañ may jël noonu dañ may delloowe jeex na amul taxawaalu bu cinq ans yi matee amul nu may defe ba ñokkal ma man dame loolu c'est les lois te gars yi ils sont intransigeants waaw duñu ci sax waxaale waaw yow bu la fekkul aéroport bés boobu ñoo lay jël si ak foo man di nekk sa téléphone la ñuy repérer te bés ñu ko nangu boo dee da koo fay ba mënuñ la repérer bés ñu la jàppee yow non seulement di nga am problème nga xam loolu gis gaa yi noonu lay demee fii amoo fi beneen issue gis nga kooku dëkk boobu ba fa newee la ko fa tax a jóg ca lay dem ca lay nekk waaw du nekk ci leneen du fa nekk comme waa doomu réew mi nii nga gis kenn jënd waaye projet immobilier wala bëgg a tabax kër ne wala moom wala comme sa di ko fay ñu étaler ko ko bay on stock site wala moom daal après di fay par banque banque ba keram muy mat moom loolu du ko def ay dans quinze ans trente muy fay moom du ko def parce que xam ne cinq ans la cinq ko fay dépasser gis nga du am yenn lonku Euh, jël xolam lonk ko ci waa ci mbiru dëkk bi comme ni ko waa dëkk bi defe mu ne ko yow nag noonu nga war a mel waaw wala tataallaq minha te bu lonk mukk attaché wu ci àddina bu doyel bii te gaaw a jeex bi maa yoo xam ne laa yataallaqu bil gharib lépp loo xam ne étranger bi comme gi ñu la wax léegi jox la ko misaal bu newee dëkk boobu du fa attaché woo ak yenn yu mbiru dëkk ba yow mi nekk ci àddina bi nag xamal ne yaa kooku yéen a yem waaw même bu dee ne fii nga dëkk dañuy woote ne sa kër la waaw naan laa jënd fii voilà je suis j'ai nationalité sénégalaise je suis sénégalais je suis en tant que femme nangam ak yi maa moom tool yi moom mu ne la yaag étranger ba la yéen yem waaw xam nga doon nañ la ko wax temps yi la ne la ñun gis nga bu ñu xamoon <laughs> ñun ñëpp wallahi équivalent de séjour lañ yor te kenn xamul yow kenn la yàlla du renouveler waaw ku nekk délivré na la ñaata nga fiy def am na ñoo xam ne quarante ans la am ñoo xam ne trente am ñoo xam ne vingt cinq ans am ñoo xam ne quinze am na ñoo xam ne soixante quinze am ñoo xam ne cent am ñoo xam ne ay cent dix cent vingt te ñooñ bariwul ñoo sa ñenn ñi soixante dix pour ce titre de séjour expiré malakul mawti da lay rek waaw nga xam ne kon yow ndekete yoo yàgg sans papier bi nga jàpp wala waa ji nga xam ne étranger la nekk France yow nga am nationalité gars yi di ko sonal nga koy yërëm yow itam yow nga yërëm sa bopp dëgg la waxuñ la bul yërëm ko mel noonu gars yi di ko sonal si yërëm ko mais yow sa par rapport ak yow ak àddina bi noonu nga war a mel yow itam boo xamoon di nga yërëm sa bopp waaw kon nag lépp loo xamante ne étranger bi du ko attaché woo dëkk ba nga xam ne dafaa nekk dafa tumuranke yow mii àddina yi mel ci noonu bul bu ci lonk loo xamante ne étranger bi du ko du ci attaché wu dëkk ba mu ne te war faa jóge mu ne wala tastaghil fiha te bu ci di yittewoo fiihaa ci àddina bi bi ma laa yastaxilu bihi al-garibu alladhi yuridu adh-dhahaba ila ahli te bu fi yittewoo ci àddina loo xamante ne moo yow jàppeel sa bopp dëgg dëgg keneen tumuraanke nga ab étranger nga waaw gis nga étranger bi lépp loo xam ne réew mi la wax sànq ba mu fa nekk nga xam ne yenn yi jaruñu ciy sonn de façon nekk fi naan bon je vais faire une pour devenir avocat ici dans ce pays alors que yow cinq ans ba noo ko dépassé kooku du ko def parce waaw te sax léeg-léeg bu ñëwee foofu ñu koy war a def dañ naan ko non toi t'es pas admis t'es pas admissible admissible yow mënuñ laa jël parce que yow loi dëkk bi ci boppam moo ne lii étranger du ko def comme xam nga France am na nit yoo xam ne ku amul nationalité mënoo ko def waaw police nationale lan ngay nekk policier moo nekkee étranger mënoo nekk policier ba en France man nañ la rek légion étrangère baax nañ ba étrangère waaw yow nga nekk de chair à canon pour boobu ñu ñëwee ña ñuy tooñ ak xare ya ñuy xare ñu lay utiliser wal iyaadu billah waaye ma manoo nekk fonctionnaire en France boo amul nationalité comme yow étranger bi est-ce moom dina toppatoo yooyu di ci sonn moom naan formation bi yow formation boo xam ne yow bés biñ koy defee boo toogee ci salle d'examen bi da ngaa war a bokk nga li ngay présenter sa carte d'identité bu français yow est-ce que yaakaar nga ne am na benn étranger boo xam ne dina sonal boppam ci yooy déedéet mu ne la yow nag ci àddina bi c'est comme ça wala tastaxil gis nga bul bul nekk di yittewoo di soxlaal sa bopp fii haa ci àddina bi maa loo xam ne laa yastaxilu bihi al-gharib ki tumurank ci benn réew comme niñ la jox sànq te nam ma alladi nam euh, tumuranke ba nga xam ne étranger ba nga xam ne yuridu li mu nam mooy az-zahaba dellu dem ila ahli ca ay ñañam dellu fa mu jóge woon ca ay ñañam lépp lu mu dul soxlaaloo ci dëkk boobale te xam ne manu cee jot yow tamit àddina bi na la leer ne lool waroo cee rey sa bopp waroo cee soxlaa mu ne wa billaahi te nag ci yàlla dong ak tawfiq ci la ak dëppaale ci moom lay jóge te moom lay jaar bi ak si ci jaar yi waaw kon xadis baa ngi nii nii la imaamu Nawawi rahimahullah wax léegi xadis bi kon ginnaaw bi ñu gisee baat yeeg yu imaamu Nawawi laa wax léegi kon dana rawahu al-Bukhari mu ne al imamu al-Bukhari moom moo ko solo léegi laaj bi mooy est-ce que moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñ al imamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko naka noon al imam Abu Isa at-Tirmidhi ak al imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi ala al-jami' al imam al-Bukhari rahimahullah benn bërëb rek la ko indi muy kitaabu riqaaq baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam kun fi dunya ka'annaka gharib ah aw ah ka annaka gharibun aw abiru sabil mu ne haddathana Ali ibn Abdillah al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana nettali nañu Ali ibn Abdillah sëriñam bi gën a mag muy Ali ibn Abdillah ibn Ja'far hmm, ibn Najih as-Sa'di muy Abul Hasan moom lañ siiroon ci Ali ibn al-Madini Hayyatul Wadi kii mooy ki nga xamante ne nii <laughs> <laughs> imaamul Buxaari nee woon na man moom eh, <laughs> duma wàcce sama bopp ci kanamu kenn ku ci kanamu kii <laughs> waaw amul kenn koo xam ne man imaamul Buxaari dinaa wàcce sama bopp ci kanamam ku dul moom nii Ali madini ñu dem wax ko ko na ko Muhammad ibn nee na sëriñam la woon xaritu imaamu ahmad la woon ak ñoom amr ibn ali al-fallaas ak ñoom <laughs> ñoom ñoom borom jarh wa ta'dil <laughs> yahya ibn ma'in ñoo ñëpp ay seen sëriñ la ñoom ay xarit xam ñoon jiñ ko waxee moom ali ibn madini mu ne bàyyi leen wax jooj mooy bu leen ci bàyyi xel loolu moom mu wax muhammad ibn ismail daal buxaari ci boppam moom masula gis ku mel ni moom moom masula gis ku mel ni moom allahu akbar masula masula gis ku mel ni moom moom Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari rahimahullahu taala kon moom mu ne kon sëriñam boobu moom la ko jële muy Ali ibn Abdillah noonu la tudd waaye eh, mu ngi gën a siiwe Ali ibn al-Madini eh, rahimahullah al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne haddathana nettal nañu Muhammad ibn Abdirrahman Abul Munzir at-Tufawi mu nekk ñu nettali mooy Muhammad ibn Abdurrahman Abul Munzir di Muhammad ibn Abdurrahman ah, at-Tufawi rahimahullahu ta'ala al-Basri rahimahullahu ta'ala an Salm an Sulayman al-A'mash mu jëlee ci Sulayman al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili al-Kufi Abu Muhammad li mu gën a woon siiw nag mooy al-A'mash mooy Sulayman ibn Mihran rahimahullahu ta'ala annahu qala mu ne moom da ne qaala mu ne haddathanii nettali na ma mujaahidun muy mujaahid ibn jabr rahimahullahu ta'ala abul hajjaaj ñi ne abu muhammad al-makki al-qurashi rahimahullahu ta'ala moom mu ne an ibn umar mu jël ko sayyidina abdallah ibn umar ibn al-khattab ibn nufayl ibn abd al-uzza rahimahullahu ta'ala muy abu abd al-rahman al-qurashi al-adawi almakkiyu almadaniyu sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mook baayam radiyallahu anhuma annahu qaala axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi mankibi gis nga fa qaala kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa kana ibnu umara yaqulu idha amsayta fala tantazir as-sabah wa idha asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mawtik mu ngi noonu nii la ko ëndee al imaamu al Buxaari imaamu Tirmidi ak ñoom imaamu Ahmad ñoom ñëpp nag indiwuñ bi min bi man ki bii ñoom euh, dañu ne euh, Seydina am euh, ibnu Umar dane ci seen riwaaye ñoom dañ ne foofu Seydina ibnu Umar dane axada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi ba'di jasadihi yeneen ci ma ne saa saam dafa jàpp ci lenn ci sama yaram léegi nag loolu li ko leeral mooy riwaa imaamul Buxaari bii xam nañ kon fan la jàppoon ci moom mooy mbagg yi waaw yenn bi ne mbagg mi yenn ne mbagg yi voilà kon mu ngi noonu <laughs> ne ko imaamu Ibnu Maaja beeg yooyu da ne ko ya Abdallah kun fi dunya ka annaka gharib <laughs> waaw yeneen tubaab saa saa nee dafa jàpp bi ba'du jasadi mu ne ma yaa Abdallah kun fi dunya ka annaka gharib aw ka annaka abiru sabil wa'ud nafsaka min ahli al-qubur <laughs> te boole lii nii imaamul Buxaari côté bi aksiwu ci waaw mu ne ko yaa Abdallah waxoon nañ la xadis bi nekkoon na ci arbauna an-Nawawiyya yi hmm? mooy xadis numéro quarante waaw nga xam ne ñaare ci des ñaare ci doon des rek da yi jeex ndax quarante deux xadis la euh, foofu noonu euh, euh, waxoon nañ li ñëwoon na fa te waxoon nañ la ne bañ la koy wax ne la mais euh, wa'ud nafsaka min ashaabil qubur loolu euh, nekkul ci li nga xam ne mooy arbaina yi indiwul riwaay boobu voilà imaam ibnu Maaja mu wëndi lool imaam Ahmad indi na lu mel noonu mu ne ko yow Abdallah kun fi dunya nekkal ci àddina bi ka annaka gharib comme da nga tumuranke aw wala boog ka annaka haabiru sabil mooy bal li am ba des voilà mooy wala mën na nekk li taxir mooy soit nga mel ni ku tumuranke wala kuy kuy e, jéggaw yoon wala nekkal ci àddina bi ka annaka gharib kom ne da nga tumuranke bal aw tekki bal ka annaka mel ni yow dëgg-dëgg la aabiru sabil kuy jéggi aw yoon la woo xam ne doo fa des da nga koy jéggi e, lim lay jariñ mooy ngir mamar la daaru romb la bunt ngir romb la waaye du jur sax voilà wa'ud nafsaka tadeel boole sa bopp min ahlil qubur ci waa bàmmeel dee ci boole sa bopp laa wax bul jàpp ne yow fii mu ne buñ ne woon tey am na ko war a faatu nga jàpp ne non sauf moi bon c'est sûr dégg naa diw la <laughs> Oustaz Sall doon wax fii mu ne buñ ñëwoon ne <laughs> tey moom balaa ngoon am na ci mbooloo mi koy faatu nga gis gaa kenn du nangu ne man la daan xam naa moom diw ndax déggoon naa ko muy sëqat <laughs> voilà kanta imaamul kii eh, eh, Ahmadu ibnu Muhammad rahimahullah moom andi na ko ci riwaaya boo xam ne dane axada rasulullahi sayyidina ibn umar radiyallahu anhu mu jaar ci mujaahid ba léegi mu jële sayyidina ibn umar mu ne axada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi thawbi aw bi ba'di jasadi wa qaala ya abdallah kun ka annaka gharib aw aabiru sabil wa ud nafsaka min ahli al-qubur voilà di min ahli al-qubur wa ud nafsaka min ahli al-qubur sànq bi ñu gisoon ci riwaaya imam euh, ibnu maaja wa'ud nafsaka min ahli al-qubur am na yoo xam ne fii wa'ud nafsaka fii ahli ci ñi nga xamante ne ni ñoom la ñuy waaw yow booleel sa bopp moo tax boobu am na imaam Ahmad indi na ko ci yaa Abdallah kun fi dunya kannaka gharib aw abiru sabil wa'dud nafsaka waaw wa'dud nafsaka fil mawta te konteel sa bopp ci ñi nga xam ne ñooy ñoom dee nañu ba pare. waaw waaw mooy dajeeg seen borom képp a des ah yaakaar nga ne kooku dina fi nekk di di di di di di di yàq dara déedéet waaw. moo imaam Ahmad indi na ko ci leneen noo xam ne dane axada rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi ba'di jasadi fa qaala u'budillaha ka'annaka tara wa kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil mu ne daa téye ci lenn sama kii mooy bii rek même la yii yëpp ay façon yuñ ko riwaaya la ci lenn ci sama yaram mooy ci mbagg yi wala ci mbagg mi o ne ko ubudillah a ko ah mooy yow jaamul yàlla wéetalal yàlla ka annaka tara comme nii da koy gis waaw loolu jàngaloon na <laughs> nekkul woon paa waaw waaw wax ak moom ne ko jaamul yàlla wéetalal yàlla ka annaka tara comme si da koy gis waaw waxu ko sax ay fa in lam takun tara ndax yar na ko tax bëgg na kii àgg foofu wa kun fi dunya te nekkal ci àddina gu doye di gii da gaaw a jeex ka annaka gharib comme si étranger nga aw wala bal ëskay li am ba des habiru sabil jàppeel sa bopp kuy jéggiw yoon wala bopp melal ne kuy jéggiw yoon kon mbir maa ngi nii léegi hadith bi ginnaaw bi nga xamante ne lañ gis riwaay yi yëpp nga xam ne gis nañ ci kon loo xam ne ndollante la buñ amul ci riwaay imaamul Buxaari bi wa'ud nafsaka fil mawta wa'dud nafsaka min ashaabil qubuur min ahli min ahlil qubuur yooyu yëpp gis nañ ko waaw kon mu ne yeneen may saa saam lëkkaale li nga xamante ne première deuxième jàngat ginnaaw taxriij bi buntu bi ak suñu hadis bi bunt bii nga xam ne mooy juróom fukk bi juróom di wax ci ngëneelu dëddu àddina ak di ci xërtal gi ñu lay xërtal di la ñaax ci ngi ciy tuutil ak ngëneelu ñàkk mooy yonent bi alayhi salaam lëkkaale bi di jàngal abdallah mais waxu la ko abdallah ibn umar de waaw mooy dañ ciy jànge te loolu day duggaale ci lëkkaale bi muxaasabatul fard walakin yuridu bihi al al jamii yonent bi alayhi salaam kenn lay waxal mu Abdallah ibn Umar mais est-ce que jàngale bi pour moom kese la déedéet moo tax moom mu xam ne c'est pas pour moom kese moo tax mu jàngale ko moom Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw mooy lan ne ko nekkal ci àddina bi comme si da nga tumuranke waaw az-zuhd fi dunya kon dundul àddina zaxaari fi dunya waaw nga xamante ne lii lépp zuxruf la mooy ay tóor tóor kese la waaw day naxe de bés boo jàppee ne affaire bi fa nekk noonu kese wallahi day sax mukk du sax waaw wallahi du sax xanaa borom bi waxu ko wallahi wax na ko waaw addina bi loolu la addina bi noonu la bi mu waxee naan walaw la an yakuna an-naasu ummatan waahida la ja'alnaa liman yakfuru bir-rahmaani li buyuutihim suqufan min fiddatin wa ma'aarij wa ma'aarij 'alayhaa yadhharuun wa li buyuutihim abwaaban wa sururan 'alayhaa yattaki'uun wa zukhrufan wa in kulla dhaalika lammaa mataa'ul hayaati ad-dunyaa wal aaxiratu 'inda rabbika lil-muttaqiin Allah waaw borom bi bi muy wax loolu di wane àddina ah, que gis nga amut solo ak li kattan nga xam ne moom la amoon moom borom bi may képp koo xam ne dafa wé dafa weddi yàlla def leen kër ya mu nekk ay téeg yoo xam ne ci or lay nekk ci xaalis bokk ak yoo xam ne ay ay ay ay ascenseur ay yoo xam ne moom la ñuy yéeg dañuy taxaw mbir yi di leen yóbbu fu ñu bëgg nga xam ne moom la ñuy puukale woo di ci feeñe di ci affaire yi di dox seen affaire di wane kii lañ ak seen buntu seen kër yi lépp nekk ay buntu en or lal ya nekk en or yoo xam ne ci lañuy nekk ay wurus ak ay xaalis wa zuxrufa ak li nga xamante ne mooy mooy taar-taaru àddina ak tóor-tóoru àddina lépp nekk parure ak apparence bu rafet waaw waaw mu ne lii lii lépp nag li muy taaru taaru di neex ci bakkan wa in kullu dhalika lamma mataa'ul xayaati dunya lii lépp nekkul lu poñeetum àddina bànneexu àddina matériel bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy bànneexoo di ko utiliser ngir àddina bu doye di kii da jege di la waaye wal aaxira al aaxira nag inda rabbika fa sa borom lil muttaqiin mooy àddina bi borom bi dina ci jox ku gëm da koy jox ku gëm dina ko jox ku gëmul borom bi dina te dina teral ci àddina jox àddina ku ko gëm waaye dina ko jox ku ko gëmul te lu bari sax ñi ko gëmul lu bari ñoom la koy jox waaye li nga xam ne mooy sell ak cellete loolu moom du ko jox ku dul ku mu sopp moo tax mu nekkoon kon alaaxira hein wal aaxiratu inda rabbika sa borom la ne fa sa alaaxira teraanga yu rëy yu mag yaak sama ngërëm loolu moom lil muttaqin la waaw loolu moom ngir ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla dong dong dong dong ñoom laa ko jagleel ñoom laa ko exclusivement réservé man borom bi tabaraka wa taala kon affaire baa ngoogu na lii mooy affaire bi dëgg-dëgg wallahi kon mooy lii kon yow dëndul ci àddina bi kun fi dunya ka annaka waaw waaw mooy duddul kon àddina parce que bu dee tumuranke nga fi jàppe nga comme exemple yi ñu joxe sànq mais kooku nan la kooku dundam manu la neex ci foofu dëgg dëgg ni mu war a neexe man na am nag day lueur di neex xam nga étranger bi nga xam ne noonu lay dund ci dëkk boo xam ne de toute façon quatre ans wa ko cinq ans mooy maximum lu mu fi neex neex neex lu dëkk bi neex neex neex bi ci jéem a attaché boppam parce que day bañ a bis bi nga xam ne ci lañ fi war a jóge ci loo xam ne du deñ te manu fee ñëwaat bisu mag naqar googu mu nar koo fekk bu leen dafa dafa lonk xolam ci yooyu moo tax du ko essayer waaw du ko essayer parce que danaan yee loolu ay problème rek la muy indil après waaw yooyu problème képp la muy indil après moo tax du ci nekk sax di fiyewul ak a waaw yow nag kon kooku mooy dëdd na loolu yow itam àddina bii nag da nga war a mel xarit koo xamante ne da ngay wóor na leen da ngaa nekk koo xamante ne ku tumuraanke nga waaw akbar ndax àddina bi kat dara ah. comme li boroom xilaas waxoon keroog <laughs> ne waa ji jiifa la de <laughs> ala inna daaru dun <laughs> ala inna ala inna dunya daaru naw kaawa jiifatun yujazibuha fahdhar bi tilka bi tilka kalibu mu ne alaa waawi alaa yëgoo ma yëgal leen gis nga kërug àddina gi daaru nawkaa kërug salte la ak poubelle ak mbalit ak i santaare ak lot waaw wa jiifatun ak akum médd waaw yu jaa ziwuhaa dina ko xëccoo nag moom àddina ah kali bu xaj yi kon nag faxdar moytu leen bala ñoo xampaale sa yeel yi waaw daal di lay alakaali moom al imaamu Shaafi'i doon na wax baytu yu mel noonu ci lu jiitu <laughs> al imaamu Shaafi'i rahimahullah